te waxoon ñu li nga xam ne moo tax aayatul xijaab bi daldi wàcc ci jotaay bi weesu nag gisoon nañu li nga xam ne moo tax kon mu wàcc gisoon nañ yu bari yi ci ñëw ak niñ leen di boole ak dàq dàq waxu képp ku ne aadaay naar la walla wax yu mel noonu désert bee taxoon suuf yaa taxoon yooyu yépp gis nañ ne laa asla lahu amuñu cosaan ci fenn lu dul ci xelam ña ko génne wa huwa mimma ah, <coughs> xarajat mimma axrajat uquluhum waaw dafa bokk ci li nga xam ne seen xel yi ñoom ñoo ko xalaat ñoo ko produire ñoo ko créer waaye sori na li nga xam ne mooy dëgg sori na li nga xam ne mooy li xew ak li alxuraan saxal ak li sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxal léegi nag ginnaaw gi bi nga xam ne ci lañ gis loolu mooy est-ce que kon léegi ah yi ñu waxoon ñu war a tontu waa mais kon est muuraay léegi moom aay bi ndax yow aay bii nii day wane ne kon bon yow mbir yi kii rek la soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kese la concerné concerné wul concerné wul nit ñi dañ naan la déedéet ah déedéet ñépp la concerné te loolu li koy wane mooy aaya bi aaya cinquante-neuf bi ci ba léegi suuratul ahzaab ahzaab mu ne moom baa na'uzu billahi min asheytaani rajim boroom bi ne yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna dhaalika adnaa an yu'rafna falaa yu'dhayna wa kaana allahu ghafuuran rahiima mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa ayyuhan nabiyyu mu ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qul li azwaajika waxal sa soxna yi wa ak sa doom yu jigéen yi wa nisaa il muuminiina ak jigéenu way ngëm yàlla yi yudniina ñuy wàcce di wàcce di jegeel min jalaabibihinna ci seen yéere yi ñuy muuroo ci seen muuraay yi ndax jilbaab ab mbalaan lay doon ab yéere lay doon bu rëy <coughs> boo xamante ne moom la jigéen di muuroo nga xam ne boo ko koy muur jóge ci kaw wàcc jaar ci dënn bi muur yaram bi kon ah muur yaram bi yépp lépp lay leer lépp loolu la ne nañ ko wàcc bu ko defee ñu muuru ci bam mat sëkk mu ne daalika loolu nag àddina mooy li gën néew ci an yooraf nañu xàmmee leen falaa yuusay na bu ko defee kenn du leen lor wa kaana allahu te buur yàlla masula den di nekk gafuuran aji yërëmaa raxiima gafuuran eh, aji jéggalaa raximan aji yërëmaa koon ah, <coughs> léegi dañ naan la lii nii mooy li nga xam ne day wan ne kon ñépp la mooy yow yonent mi alei saatu salaam digalal lan sa soxna yi loolu gisoon nañ ko ca aay bële te indiwaat na ko fii ginnaaw bi mu leen ko digalee fee mu indiwaat fii tàmbalee na yonent ba lay saar-sam tàmbaleel ci ñoom ndax bay sawewu tànk tàmbaleel ci yow ci say soxna ñi la gën a jege boo paree ci ñoom say doom yu jigéen ñoom sayyidatu Fatima sayyidatu Ruqayya ainsi de suite mooy nga tàmbalee ci ñi nga xam ne yaa leen yilif ñoo ñépp wax leen wa nisaa il mu'min ak nag jigéenu jullit ñépp waay waay ngaru ndaw ndaw sharaf waay ndaw sharaf borom bi tofale leen ci ñu màgge nii tàmbalee ci soxnaay jullit soxnaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam di yaay jullit topp ci doomam yi topp nag ci jullit ñépp nisaa'ul mu'minin waaw léegi kon ñépp la ko digal kon loolu day wane nekkoon mbir mi du lu jagoo soxnaa yonent bi alayhi salaatu kese ah léegi buñ xamee loolu waa léegi aay bi dane mu am benn point bu jar a taxaw peut-être euh, ci suuratul Ahzaab bi defuma ko woon muy lim ci teg ne daalika adna an yuraf na lii mooy li gën néew ci ñu xàmmee leen falaayu zay na bu ko defee duñ leen lor mais lan mais ko jigéen ñi dañ leen doon lor mufassiruna yi dañu ne li tax aay bi wàcc ah, mooy que comme niñ gise woon yaay sawda sànq doon eh, ci jataay bi weesu muy génn ndax jigéen ñi temps yi waxoon nañ la ne toilette yi newul woon ci kër yi ci àll bi la ne woon rek mooy dangay dem noonu ci àll bi dafa am nag ay fussaq yoo xam ne ay kàccoor yoo xam ne yu newoon Médina pour wan la ne kàccoor yàgg na am yoo xamante ne nii eh, bu ñu masee jigéen ñi buñ doon génn noonu dañ leen doon dogaale léegi alxuraan nag diggal leen ndax ñoom dañu doon foog ne comme que temps yooyu muuru doonu ñoon muuru te mooy gi dafa amoon ñaari façon jigéen da ngay replonger wu ci contexte bi ndax contexte boobu dafa amoon lu ñuy wax jaam alxarair wal amaat mooy ñi nga xamante ne nii mooy al al al al ama mooy mooy mooy singulier bi al ima al ima al ima mooy pluriel bi mooy alxarair mooy ñi nga xam ne ay ay ay gor lañu du ñuy jaam ak jigéen ñoo xam ne ay jaam lañu woon léegi lañ leen doon liggéeyloo yu bari ñooñu nag ñooñu lañ mooy kàccoor yooyu jaam yooyu nag lañ ci doon lañ lañ doon soxla waaye comme que ñépp niroo ca dafa lëndëm te buñ gisee duñu même bu weer wi feeñee duñ seet ñoom comme que amul dara lu leen di ràññee te duñ gis xar kanamu nit ñi ndax dafa lëndëm ñu leen di dogaale léegi nag alxuraan digal leen ñu daal di def lii falaa yu na bu ko defee ñu muuru ba ñoom ñu xàmmee ñan ñoo ci gor ñeeg ñu dul gor loolu la waa jumhurul ulama di wax ne loolu mooy li nga xamante ne nii mooy euh, <coughs> li tax ngir ñu man leen ràññee ak lële bu ko defee falaa yu na kenn du leen lor waaye waaye est-ce que loolu day tekki ne kon gaa yi kon kàccoor yooyu nañuy dal ci ci ci ci jaam yu jigéen ñi kon garaaw comme bu ko defee ñuy xàmmee ñooñ bu ko defee ñoom nañuy dogaale ñooñ bàyyi ñoom nan laa mukk suñu boroom wax naw ci aayatul ci suuratul ahzaab bi muy wax ne walladina yuuduuna almuminina walmuminaat bi geyri maktasabu laqa faqad ixtamalu zulman wa ithman wa zulman azima foog naa loolu la ko waxe aw kama mu ne ñi nga xam ne yuuzuuna almu'miniin ñoom ñooy lor way ngëm yàlla yi ñi nga xam ne ñoom ñooy lor way gëm yàlla yi wal mu'minaat ci la ak ñu góor ñeen jigéen ci loo xam ne defuñu dara lu war ñu lor ñu teg leen pen wala ñu lor leen ñooñu yenu nañu bàkkaar ak eh, tooñ gu màgg màgg màgg fa borom mooy ne ñooñu kenn du leen bàyyi noonu loolu te cuur lool de këne léegi lañu ñii nañuy muuru après ñu xàmmee ñee ah moo tax euh, <laughs> imaam imaam na Hazm <laughs> rahmatullah moo xam naa xamul woon ne xamul woon ne waa jumhuur a wax lool ndax dane te lool lool mooy li xew lool la woon sauf que al ibratu bi umumil lafz la bi xusuusi sabab li ñuy bàyyi xel mooy du ne li taxoon lii xew kon mooy loolu jeex na kon léegi ay ba nañ teg non mooy ne muuraay moom day xew di continuer te lii mooy gis nañ kat li Seydina Omar doon wax mooy loolu tout le temps lay am te lor du rek ci dogaale noonu ci gis yi nit ñuy gis seen awray yooyu yooyu yëpp ay façon lor la di gis suñu war da gis imam ibn Hazm ci al-Muhalla mu nga fay dugg benn wa be be ay boroom xam-xam mais du mais mais imaam ibn Hazm dafa xam naa dafa foogoon ne koo koo koo koo mbir mi te dese naa tamit bon moom ci kaw la ko dégg ndax dane dégg naa gis naa koo xamante ne nii nee na suñu boroom boos dafa wàcc aaya bi ngir ñu ràññee daalika anna ay yooraf na fala yuzay mu ne euh, comme si saay mooy waxu koogu nuñ ko féegee moom li mu wax mooy ne dañ doon lor jullit ñi jigéenu jullit ñi buñ doon dem di ci àll bi ngir faji seen soxla suñu boroom dal di digal léegi euh, ñi nga xam ne ñoo ñu libre ñi ñoom ñuy muuru bu ko defee ñu ràññee leen ak ñi nga xam ne ñooy euh, esclave yi bu ko defee du ñu lor ñi ñi ñi ñiy muuru ñi nga xam ne ñooy kii bi ñooy ñu ñu góor yi mu ne waaye xoolal ma loolu rek comme si loolu kon mooy jox nañ carte blanche kàccoor si ñoom daal léegi jaami jigéen ñoom lu leen neex def mu mer xam nga rek imaam Ibn Hazm moom al-Zahiri yi moom tempérament loolu la mel moo la am na am na di waroo xam xëy bon nga mu naan ko xoola imaam Ibn Hazm wax nii la tàmma def rek bu ñuy wax muy dugg boroom xam-xam yi te xamul ne muy wax waa jumhuur ko mooy ne moom mooy ne moom mooy ne moom noonu la ko <laughs> dégg mais waa jumbuur jottewu sori nañu di xalaat loolu këre léegi booy kàccoor yi yéen defuloo leen ci ñee ginnaaw bi ngeen xàmneewee galal mooy ngeen ngeen ngeen dal ci ñële yéen moom jox nañ leen carte blanche moom da doon emporté ci lool boo demee ak al Muhalla mu ngi koy wax mer ci affaire bi te loolu te loolu mooy wax waa jumhur sauf ko waa jumhur te jamais au plus grand jamais ñu xalaat ci loolu mooy ne léegi kon nañ leen jox carte blanche nañ xam ne ñii bu ko defee kenn du leen lor waa léegi ñële nag loolu dañ naan la yooy ay ay ay ci suuratul asaab moo njëkk rek la gaa yooyu du ne ñooñu kàccoor yooyu lañ def lu leen neex ah non ñi nga xamante ne al walladina yuduuna al mu'minina wal dafa leer ñooñu noonu buur yàlla dig na leen tëkku leen ci mbugal mu tar voilà te loolu moom nga nekk moo xam ñu libre wala ñàkk libre ci loolu ñépp ci yem nga libre nga ñàkk libre ci yem mooy loolu léegi bu ñu xamee la dañ naan la loolu mooy tafsiru waa jumhur te waa jumhur loolu euh, lañ wax te loolu it lu dëgër lool waaye aaya bi waxul lool kese comme li nga xamante ne moom la Abu Hayyan wax imaam Abu Hayyan ci al-Bahrul Muhit ah, dafa wax benn affaire lu am solo loo xam ne nag loolu xam nga boo waxee ñu la mais léegi loolu amul mu ne mu ne moom Abu Hayyan Euh, mu ne waa jumhur mu ne moom li nga xam ne digal bi ñu ndax euh, xam nga dafa am ndax dafa am benn question tamit beneen boo xam ne bon yëf yi dañoo mooy digal muuraay xam nga muuraay ci jigéen ñi nga xam ne ay ñu libre lañ ak ñi nga xam ne ay jaam lañ bokkuñu jaam bi mën naa bañ a muuru jaam bi jaam jigéen mu muuru moom li ko ci fekk moom bokk nag ki nga xam ne moom lii dafa libre waaw voilà léegi euh, mooy rigueur bi ñuy laaj ku ku nga xam ne ku kii la ku libre la bokk nag bi ñuy laaj jaam imaam Abu Hayyan nag mu ne këne digalu a muuru gi ñépp la ñépp jigéen ñépp la ci suñu boroom jublu mu ne sawaa un minhun alxarair wal imaam moo xam nag ñi nga xam ne ay ñu libre la wala ñu ay jaam la ñoo ñépp la ci yem léegi nag bu boobaa danga ko naan waa léegi euh, léegi nooy tekkee fa zalika zalika adna an yurafna boobu kuene waa jumhur dañ ne woon mooy ñu ñu ràññee ñi libre ak ñi dul ñag ñi nga xam ne ay esclave lañ bu ko defee duñ leen lo mu ne loolu mooy zalika adna an yurafna mooy ñu loolu mooy li nga xam ne mooy li gën néew lu yoo xam ne ku leen mooy góor jigéen ñépp ci yam jaam ak ñàkk jaama ci yam mooy de muuraay bi moom mooy tax ñu ràññee leen xam ne ñii ñu sangewu lañu ñoo xamante ne nii ñu téye seen bopp lañu ñoo xamante ne nii ñu muur seen bopp lañu ñu nekk ñu ànd ak li nga xam ne ñu jara weg lañ ñuy forcer le respect ak tamit bu ko defee amul kenn ci kàccoor yi ak boroom luy yéesi yu bon yi di am benn xemmemteef ci ñoom ndax loolu te lii nag mu wax mooy li nga xam ne mooy jamono jii mooy loolooy dox tekkeb Abu Hayyan bii rahmatullah alayhi boroom al-Bahrul loolu mooy dox mooy ne ah gis nga te loolu tamit ba gisuma boog boroom xam-xam bu tax ñuy wax mooy di may préciser boo xam ne danay non non loolu non xam nañ ne muuraay ku ko def te tamit respecté dinañ wax charte muuraay nan la ñuy muuraay nan la ñuy muuroo est-ce que rek mooy teg benn muur ci bopp benn musóor ci ki wala muuru comme mu normal ci bopp bi léegi li ci suuf yii seere yii xat yii yaraax yii loolu tax taxul ñuy waxam yooyu moom dinañ ñëw ci condi charte yi nga xam ne muuraay loolu lay àndal voilà léegi mooy ne ki nga xam ne loolu ñu nekk benn ñaari nit ñu ñu ñu am xel yooyu xalaat wuute wuñu ko ne pervers yi sàq yi ñi nga xamante ne ñoom lañ gina yàq yàpp mooy jigéen ñi muuroo waaw ñoom moom boo muuroo ni nga war a mel ni nga war a mel muuru correctement ni la l'islam sant doo romb ci mbedd ñu lay piis jamais jamais au plus grand jamais loolu moom loolu moom fee la jamais nga romb ñu naan ni hé waaye yow booy bi nangam comme ni ko yambar yi di waxe mooy fussaq ak pervers yi mooy jamais nga gis ko ñu koy wax léegi nag nga ne ma amee ah, naan la man dama ne la ku muuru li l'islam tax ñuy wax bu dee ne dafa takk lii sollu di sollu seere sol ay koketam di kii di daagoo ko kii kooku moo bëgg ku ko wax kooku moom taxul ñuy wax muuraay googu taxul ñuy wax même bu dee moo gën ku deful dara ne boo man dama ne bi lislaam bi wax mooy loolu boo ko muuree zaalika loolu adnaa mooy li ñu ne néew am yoram na nit ñi xàmmee la yi xàmmee leen ba xam ne ah ñii moom duñu jigéenu caaxaan quoi <laughs> maa ngi dégg ndeysaan Oustaz Sall hafizahullah aleen Sall ci nettale <laughs> ñu <laughs> dafa am benn ibaadu boo xam ne agresseur bi moom agré moom ag moom da ko agressé agressé bu silvissé ndeysaan <laughs> agression gi ne <laughs> dafa silvissé ndax neer ndaw si moo ko nettali xaw ma daal en tout cas dégg naa mu koy nettali mu ne ibaadu bi moo ibaadu ci Sénégal mooy jigéen guy muuba ak góor ñi nga xam ne ñooy respecté sunna ñoom la ñuy tudde ibaadu en tout cas ci mentalité sénégalaise ndeysaan subhaanallah ba <laughs> moo tax ñoom buñ bëggee réew bi kàccoor dañuy affranchir ci loolu moo tax ko nekkal taalibe Sëñ Tuubaa taalibe Seydil Xaaji Maalik nekkal taalibe ku la neex bu ngeen toogoon ab jigéen ñëw di joxe loxo di nuyoo ñu agsi ci yow joxe woo bu dee xasida nga yor sax sa loxo sab mawaahibu gaa yi buñ la xool dañ naan ah kon yow ibaadu nga loolu lañ lay wax <laughs> ah ni'mal ibaadu de kon ah ibaadoo baax bu dee mooy kiy doxal li sunnay wax moom tur woowu de benn tur gënu ko moom waa ah, ibaadu rahmaan waaye waaye bu dee ñooñu moom man ci laa alhamdulillah mooy ne yoon lool la léegi mu ne <laughs> ibaadu mooy ndaw si dafa doon jaay xaw ma am na dëkk kii bu mu wax daal xaw ma géejuwaay xaw ma dem Petersen wala côté daal di fa jaay ndox xaw ma lan nee na nag benn jour nag mu guddee lool nee na rek ay agresseur agri ab agresseur daal di fay agg ñëw fa doon doon doon doon agressé gaa yi non moom bi muy ñibbi dafa taxaw di xaar oto amul oto garage ba presque mooy guddi yooyu gars yi ñu bari dañuy ñibbi timis gi gars yi commencé dem léegi mu ne agresseur bi ne ko eh taxaw mu taxaw fekk muy dox loo yor mu ne ko dama doon jaay ndox mu ne ko la nga takk sa sër bi lan la mooy pour mu fecci ne xaalis bi mu doon jaay mu ne ko lii mooy li ma doon jaay mu ne ko dindil jox ma mu daal di dindi daal di koy jox mu xool moom muy ñaata waxoon na weccat bi nu mu toll mu ne ko lii rek nga yor mu ne ko waaw mu ne ko xoolal nag ibaadu du dox ba heure bi ah. <laughs> voilà mooy bu <laughs> ibaadu du dox ba heure bi ba pare tegal ko ci as weccat ne ko nag gaawul nga ñibbi ne loolu moom agression bu siluisee ngoongu nday saan mooy xam nga lan moo tax waa ji wax ko loolu premièrement mu na ko ibaadu du dox ba heure euh, ba heure bii mooy xam nañ ne ku muuroo nii yow moo moo yenn heure yi en plus le fait mu tegal ko ci dara yow nit ku ñëw ngir nangu li nga yor far dolli la ne la ñibbi xam nga ne loolu bu dul woon muuraayam bi saccagé na ko bu yàgg moyul sax mu mu mu mu mu mu mu def ci moom lu raw loolu waaye kon loolu la zalika yoo adna mooy li gën a néew an yooraf na ba kàccoor yi xàmmee leen bu ko defee falaa yuusay na kenn du leen kenn du leen lor man dégg naa ci benn nettali dama xamatul dafa yàgg rek temps yooyu gën naa nekk gone ki ko ki ko doon nettali xaw ma man dama fa newoon wala dañ ma ko transmettre à travers mais comme que dafa yàgg mais man xam naa nit ki xam naa ko sama benn Euh, suñu benn euh, sœur la noonu lañ ko mën a tuddee ndax samay cousin maanaam samay cousin samay xarit seen mag la ñu dëkk ko doon fañ newoon e moom day muuru ndeysaan Aïcha sax la tudd Allahu akbar oh léegi moom mu benn jaga njaay xaw ma super agresseurs yi ñëw mais agresseurs yi gaa yi yëpp lañu agressé ba mu des jigéen ñi fa woon gaa yi di xool seen caq yi seen caq yi di xëcc comme ni muy xawee rek ci yenn quartier yi di xëcc seen chaîne yi di xëcc seen di nangu seen yi ñu yor waaw seen saag yi ñu koy nangu moom gaa yi dañu ñëw teggi ko mel ni bokku si jigéen ñi lañ doon seen ñu teggi ko def li ñuy def ci ñeneen ñi wàcc lan moo tax daalika adna na yurafna fala yu'zayna muuraay bee tax ah budul woon moom ñu def ko niñ def ñëpp waaw loolu nag tekkiwul ne kenn du leen boo ko xasee def kenn du la def dara ndax bu après gars ah, kon loolu refuse la boo tax gars yi dañ koo xam léegi ñi sincère da ngay gis ñeen ni ci ñoom boo deful li mooy ku muuru li yàlla tax ñuy mais bu dee defoo gars yi gis ñu ñu agressé la awey ah gars yi léegi gis nga jigéen ñi dañuy muus muusul dañuy nëbbatu ci muuraay yi mais gëmuñ dara mais loolu sax di nga xam ki ci dëggoo ko dëgguwul en tout cas daalika imaam Ibn Hayyan mu ne loolu la loolu la këne ñoom ñépp la mu ne li feeñ wa zaahiru anna qawluhu këne waxu moom imaam ibn Hayyaan ta'ala suñu boroom mu kawe mi wan isaa'il mu'miniin loolu ñépp la ci dugal nga xamante ne day ëmb mooy yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniin day ëmb ñi nga xam ne ñooy alxaraa'ir wal imaa ñi nga xam ne ñooy ñi ci libre ak ñi nga xam ne ñooy jaam yi mu ne sax boo seetloo wal fitnatu bil imaa'i aktharu li kasrati tasarrufihinna bi xilaafil xaraa'ib ndax li la koy wan kër ñépp la ci jublu mooy ne mais fit mooy jaam yi esclave yu jigéen ñi ñoom ñoo gën a vulnérable surtout jamono yooyu ak jamono yëpp ñi nga xam ne même jamono yi ñi nga xam ne ci seen base classe sociale bi gën a lañ nekk bi gën a basse ñooñu ñooy ñi gën a ñoom la gaa yi gën yépp mu ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën exposé wu ndax bari lu ñuy génn tamit soog fi jamono yo ñoom lañuy ñuy yónni ñuy dem di doxi yëf yi kon ñooñ ñoo gën exposé wu ci kàccoor yi di leen kat kon nag mu daal mu ne fa yaxtaa fa yuxtaaju ixraajuhunna min umum an-nisaa ila dalilin waadih léegi nag mu ne nag génne leen kon nag génne leen comme que ñoom ñoo gën a vulnérable génne leen ci mbooloo jigéen ñi wa nisaa bii loolu dafa laaj dalil bu gën boo xam ne bu leer la waaw loolu même bu dee dañ naan ñun li ñu mooy li gën dañ naan waa jumóor yi ñu wax loolu mais wax nañ la ne tekkiwul comme li Imaam Ibn Hazm jàppoon foogoon ne wax jooju loolu wax foofu la jëm ba moo tax mu dugg affaire bi ak ki wax loolu voilà kon loolu mooy li nga xamante ne mooy li ci gën a dëgër buur yàlla nag mooy nattu ko de xam nga ne fii originaire pays occidentaux yi koo xam dafa muuru léeg-léeg bu comme mooy fitna rek bu xewe bu dee dafa am am gaa yi wala yu mel noonu gaa yi def fii lan la xool gaa yi bu ñuy kii dañuy xool koo xam ne soit buñ la gisee xam ne jullit nga wala ko soloo sol woo xam ne ku ko ne kii jullit la léegi looloo tax ñuy dal ci sœurs yeeg yooyu suñu sœurs yeeg ñoom mais loolu jamonoy entre parenthèses la mooy fitna gee tax fitna gee tax te loolu mooy ñoon ñu yéefar yi lañu mais doo gis ci julli dëkku julli ñi loolu xew ñu dem ci ñi nga xam ne dañoo muuru di leen dóor non voilà kon ginnaaw bi nga xam ne kon gis nañ li tax kon loolu noonu kon gisaale nañ que ne kon ñépp la jigéen ñépp lañ jigéen muuraay léegi moo am nag beneen masala boo xam ne euh, mooy waa léegi muuraay bi nee nga dafa am ay charte muuraay boobu dafa am ay charte ma ne la waawoo dañ naan la bi ci njëkk mooy muuraay bi moo tax ma naan la muuraay bi tax ñuy wax ibaaru disket taxul ñuy wax voilà mooy muuraay boo xamante ne nii ah, Sénégal lool la pour muuru mooy ibaadu ak foo man di bokk <laughs> waaye yooyu jële ñoom topp yonent mi aleyhi salaatu salaam daal ñu ñu daal di lay catégoriser fenn yaa subhaanallah mooy ne dafa am ay conditions bu ñuy tudd conditions yi nag ci lañuy ñëwaale nag est-ce nag muur xar kanam muur xar loolu noonu dafa nekk loo xamante ne nii farata la walla déet farata la est-ce que farata la walla déet mooy liñ naan burqa ak yooyu nga xam ne est-ce que loolu farata walla boo est ab biraa loo xam ne dañ ko fee der ak ab commentaire bu kii la loolu dinañ ci ñëw insha allah kon charte bi njëkk mooy muuraay bi yére bi buñ nee muuraay bi nag mooy yére yi lañ ci jublu voilà mooy muuraay bi ak ñuy sol dafa am ay condition mooy jigéen li mu war a sol dafa war a muur li nga xamante ne ni mooy yaramam yépp léegi ba mu loolu boroom xam-xam yépp a ci d'accord sauf que nag fi ñu wuute mooy waa léegi est-ce que xar kanam bi ak tenq yi ci la walla déet ah, foofu nag la wuute bi am mu am benn affaire mooy soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñoom dañ doon muur seen lépp muur seen xar kanam te loolu gisoon nañ ko ci xadiisu sayyidatu Aïsha bi xadiisatul ifki moom ci nettali ba mu doon nettali ak Mistah Mistah ah, li taxoon ba mu ko gisee mu xàmmee ko nee na mu gis sawaada insaan wa qa wa kaana qabla nuzulil xijaab nee bi ma jógee après mu xëcc sama muuraay da ko séen mu tëdd di nelaw ku tëdd bi mu ñëwee mu ne subhaanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sayyidatuna Aisha nee na mu jóg nee li tax mu xàmmee ma mooy damaa gisoon laata Eh, kii di wàcc xijaab eh, aayaay aayaay xijaab aayaay xijaab di wàcc ci la ko gisoo nee na bi mu mu daal di xëcc li nga xamante ne mooy muuraay mooy xar kanam li ñoom dañ ko doon moo tax eh, imaam al al qaadi Iyaad mu ne mu ne xijaabi mimma ixtasasna bihi fa huwa fardun alayhinna bila xilaafin fil wajhi wal kaffayn imaam alqaadi Iyaad rahmatullah alayhi ne fàkk farataay muuraay dafa newoon ci loo xam ne dafa jagoo woon yonent bi alay soxnaa yonent bi alay salaam mais ci la pas muuraay kii non ci loo xam ne mooy seen xar lan ban façon muuraay bilaa xilaaf ci lu amul fil wajhi wal kaffayn ci seen xar kanam ñu muur seen yaram lépp ak seen xar kanam ak seeni ñaari tenq mooy loxo yi loolu dafa newoon loo xamante ne nii ñoom la jagoo woon voilà léegi nag est-ce que jigéenu julli ñi ñoom loolu noonu mooy ñi ci des muur seen xar kanam ak seen loxo lool farata la wala loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuti dañ cee wute ci ñaari pàcc dafa am ñoo xam ne dañu jàpp ne si réellement dañoo war a muur seen xar waaw jigéen ñi dañoo war a muur seen xar kanam yi ak seen loxo yi dara waru cee feeñ ah léegi léegi ñu ne leen waa léegi mooy loolu mooy benn wax bi ñeneen ñi ne déedéet xar kanam ak tenq yi loolu noonu du du awra ci jigéen mooy muur ko ci boppam darul farata muur ko ci boppam du farata léegi ñu ne waa kuréel bu njëkk bi léegi yéen lan mooy seeni dalil ñi nga xam ne dañu ne dañoo war a muur xar kanam yi mooy jigéen day muur bu muur xar kanam ñu ne ñun euh, suñuy dalil alquran sunna mooy suñuy dalil ñu ne bismillah ñu ne waaw bi ci njëkk mooy aaya bi nga xam ne ci lañ ne wooy wa ida sa'altumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'i hijab mu ne yéen wa ida sa'altumuhunna bu góoru julli ñi ñëwatee di laaj soxnaa yonent ma lay saar saam dara lu ñu soxla luñ leen di jox nañu ko laaj min waraa ay xijaab kiiraay ginnaaw ak kiiraay waaw ñu ne leen waa léegi yéen lii nii gisoon nañu ne soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam la doon wax te ñoom la wax wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab te loolu gisoon nañ aaya yooyu te gis nañu ni mu demee woon voilà dane woon bu leen dugg mooy bi mu naan yaa ayyuhal ladina amanu laa tadxulu buyutan nabi kon nag kon nag loolu ah yéen nan ngeen mën a waxe lool que ñépp ñeneen ñépp ci lañu ah ñu ne même bu dee ne wax ji même bu dee ne wax soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam lañ doon wax mooy ne mooy lan kën a ñépp a ci dugg men ah waa loolu naka la ñu ne ndax suñu boroom moo joxe ci aaya bi lan moo tax ñoom bu ñuy laajati soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam dara moo xam ci luñ leen di jox wala masala muñ leen di laaj wala leen luñ leen man di laaj nañ ko def ci ginnaaw kiiraay loolu nii muy mën a léegi suñu borom moo joxe cause bi tax ñu war a doxale noonu mooy lan mooy bi mu nee zalikum atharu li qulubikum wa qulubihin ndax lii mooy li gën a ci seen xol ñoom góor jullit ñi te moo gën a laab ci jigéenu yonent bi alayhi salaatu wa salaam soxnaan ñu ne cause bii nag tax tax bii nii ñépp ci yem xam nga ne moos ñii nga xam ne ñoo gën ci seen jamono muy soxnaa yonent bi aleyhi salaatu salaam léegi ñooy modelu jigéen ñi bu dee ñoom ñu àgg foofu ci baax lañu naan def leen lii ndax lii moo gën a ci seen xol yéen waaye xam ngeen ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf nekk ci niveau yi gën baax waaye xam ngeen ne ñooñu min ba min baa bi aw la loolu kay à force yori kay ñoom lañ gën a mën a laaj loolu kon looloo tax kon ni ñu ko digalee ñële loolu wax naa la ne gis nga imaam al-Qadi Iyad wax te maro xam ci loolu que soxnaa yonent mi alayhi salaatu salaam dañ doon muur seen xar loolu boroom xam-xam yi wuute wuñu ci léegi nag ñu ne nii nag dañ ne loolu ñoom ñépp a ci yem ndax li taxoon suñu boroom wax loolu wàcce aaya boobu wax li tax daalikum atharu li qulubikum wa li qulubikum wa qulubihinna loolu noonu ñépp ci yem bu dee ñi gën a baax lañ ko wax waaye ñu ci suuf à force yoriw waxe euh, kii bu numtu leen waxatuñ leen ñu ne ha kon leen loolu seen dalil la ngeen wax ñu ne waaw ñu ne am nañ beneen mooy beneen aay bi nga wax ma léegi suuratul ahzaab yaa ayyuhan nabiyyu qul li wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna dhaalika adnaa an yu'rafna falaa yu'dhayna wa kaana Allaahu ghafuuran rahiimaa ñu ne aay bi suñu dalil la ñu boroom dana nañu wàcce li nga xam ne mooy seen jilbaab yi ñuy sol seen yére yi nga xam ne moom lañuy sol nañ koy wàcc ci seen kaw dënn yi ñu ne loolu noonu li muy tekki comme niñ ko jëlee ci Seydina Abdullah ibn baas soloo nañ ko coom ak ñeneen mooy ne mu daldi muuru ba xar kanamam gi tamit mu muur ko ba mu des benn bët boo xam ne ci lay mën a gise ba fi muy jaar ak fi muy dem ñu ne loolu kon kan day wane loolu ah ñu ne am nañ beneen ñu ne am nañ beneen boo xam ne loolu xadiis la muy xadiis seydna abdullah ibn mas'ud te loolu mu ngi ci sunanu tirmidi na ko noon imaam ibn xuzayma imaamul a'imma soloo na ko imaam at muy xadis bu wér seydna abdullah ibn abbas ibn mas'ud mu ne yonent mi aleyhi salaatu awra fa ida xarajat istashrafaha sheytaan mu ne yonent mi dane jigéen awra bu génnee nga gis gaay di di di mooy li war a nëbbu bu génnee iblis da koy taaralal ñi nga xamante ne ñooy góor ñu koy xool te loolu ay bàkkaar rek lañ ciy jële ci ñaari parties loolu mooy wane ne kon jigéen la wax te jigéen manoon na jigéen taxar kanam bi bokku ci kon nag comme ko awra la kon mooy dañ koo war a muur voilà ñu ne sayyidatu Asmaa am nañ beneen comme ni ñëwee ci mustadraku mustadraku imaam hakim ci sanad bu wér bi muy wax ci aj gi mu ne ñoom dañ doon muur seeni xar kanam ñoom sayyidatu Asmaa bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala wa arda dane <clears throat> eh, ñoom dañ doon muur seen xar kanam yi minar rijaali bu góor yi doon ñëw da ci góor ñi voilà kon loolu mooy wone ni comme jigéen ñi bu loolu dañ koy muur dañuy muur xar kanam yi eh, ñun lii ci gàttal mooy suñuy dal am beneen partie bi te loolu mooy waa waxu waa jumhur waa jumhur ñoo ne xar kanam muur ko ndax ci boroom xam-xam mooy masala bi dafa am am na ñuy nettali nettali wute yi ndax mazhab yi boo demee dafa xaw a euh, da gis ñenn ñi lii mooy suñu mazhab nga gis ñeneen ñu ne doono lii du suñu mazhab mooy dañ koy nettali ci euh, ñetti ngiir yi xanafiye yi maalikiye yi ak shafi'iye yi këne ñoom seen dal ñoom seen avis mooy ne jigéen ci boppam muur xar kanamam loolu du farata ak ay loxo dañ koo sopp nga gis ñenn ñi ne ndox ndax même boo gisee boroom euh, kitaabu al fiqh ala al madahib arba'a moom bi muy tudd masala bi dane dane dane mooy bi muy wax sitru awrati al awra xaariji salaa muur awra ci biti julli mu ne bu dee jigéen mu ne amma ida kaanat bi xadrati rajulin ajnabi aw imraatin gayri muslima fa awratuha jamiicu badaniha maa ada al wajhi wal kaffayn fa innahuma laysa bi awra fa yaxillu nadaru annadaru lahuma inda amnil fitna moom ah boroom al kitaabul fiqhi ala al madahib al arbaa mu ne mu ne kantaa bu dee nag jigéen ngir jigéen boom dafa nekk fu góor koo xam ne du koj armalam ku ko mën a takk koo xam ne moom kii man na koo takk mooy amul do mooy waa ndaw si ji ab ab étranger la ci moom wala boo koo xam ne du jullit jigéen boo xam ne du jullit bon lii nag côté bii nii beneen masala la quoi mais nañ wax rek li mu tudd <coughs> mu ne ay awram mooy jamiu badani hajja kiiwu yaramam yépp moom soxna si maa adal wajhu wal kaffayn ba mu des xar kanam bi ak tenq yi ndax ñaar yooyu ñoom bu ñu awra loolu man nit ki góor ki mën naa xooloo jigéen mais inda amnil fitna bu dee ne am na kóolute ci bañ a tàbbi ci fitna mooy bu fitna naree am nag waa joo xam da koy xool ngir di bànneexoog yooyu bu boobaa nag loolu day xaraam voilà bu boobaa te tamit ndaw si bu dee lu mel noonu la mooy day muur xar kanam moo tax bokk na ci li waa jumbuur ñii di tontu wax bële kenn dafa farata la nga muur sa xar kanam bu hadiisu asmaa bi ñu ne mais loolu mooy ndax aw fil fitna waaw góor ñi ngir bañ fitna taxoon mu mu doon mu doon tëj seen kii. léegi bi mu defee lool xam nga moom day ci indi wax yi def note de bas de page léegi mu ne a ash-Shafi'i qaalu inna wajha al-mar'a wa kaffayha awra bin-nisbati li-rajuli al mu ne Shafi'i yi nag nee nañu kuëne xar kanamu ndaw si ak ay tenxam awra la par rapport ak góor gi nga xam ne étranger la ci moom voilà kon loolu gis nga boo tax ma ne nettali bi xam nga moom mi Shafi'i yi moom nee na moom dañu ñoom dañu ne dañoo war a muur xar kanam te loolu lu ñuy nettali la ci seen biir kën a jigéen dafa war a muur xar kanamam ak ay teen xam loolu awra la voilà léegi kon léegi nag mu des kon waxu kon deuxième bi ñu ne non non non loolu moom du awra loolu du awra ñoom ñu ne dalil bi njëkk mooy li aaya bi wax ci suuratu nuur ne walaa yubdiina ziinatahunna illaa maa zahara minha ñu ne suñu boroom moo ne jigéen ñi bu ñu wone seen taar lu dul li ci feeñ ñu ne li ci feeñ loolu mooy alwajhu wal te loolu moom la ku mel ni imaam at-Tabari rahmatullah alayhi bi nga xamante ne ci tafsiram bi muy indi wax yi wax jii moom la tànn këne mooy yu bari la am na ñoo xam dañ ne illa ma zahara minha mooy yéere bi liy feeñ noonu am ñu ne mooy tusngal yeeg yooyu ak lam yi ñuy taq ak jaaro yeeg yooyu mais moom dane moom li mu tànn mooy këne mooy alwaj wal kaffayn te loolu soloo nañ ko ci ay saxaaba bokk na ci imaam Abdallah ibn Mas'ud ibn non ibn këne illaa ma zahara minha mooy al wajhu wal kaffayn ñu tekki loolu ak ci salaf yu ñu bari ñu wax loolu ñu ne loolu kon day wane ne kon loolu doo awrata loolu noonu kon muur ko du farata voilà léegi dinañ tegtaloon ak xadiis boo xam ne wéru mu ngi xadiis sayna sayyidatu asma bu siiw boobu rek bint abi nga xam ne sayyidatu Aïsha xadiis sayyidatu Aïsha la sax mu ne sayyidatu Asma dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam lim soloon dafa yaraaxoon yonent bi alayhi salaatu wan ko ginnaaw xoolu ko ne ko yow Asma jigéen innal mar'ata idha balagatil mahida lam yus lam an yura minha illa hadha wa hadha wa ashara ila wajhi wa kaffay xadiis boobu wéru ke ko yow Asma jigéen bu matee nekk jigéen majeure warul ñuy gis ci moom lu dul lii wëg lii mu daldi joxoñ xar kanam gi ak tànk yi mais xadis boobu noonu wérul ngandum da'ifu jiddan la sax moom moom dafa wéra di dëgg dëgg dëgg mooy tax xadis boobu moom dañ koy tudd nii mais du dalil dëgg-dëgg kon boobu moom taxul ñuy wax dalil dëgg-dëgg <coughs> voilà muy xadisu kon sayyidatu Aïsha boobu ñu nettali kon sayyidatu Asma imam Abu Dawud moo ko solo waaye xadis la boo xam ne da'ifun jiddan la léegi ñu ne bokk na ci suñu dalil yi wane ne ba léegi xar kanam kenn du ko muur mooy du farata ñu muur ko ñoom nag dañ ne du farata ñu muur ko mais bu dee dañu ragal fitna comme li boroom al fiqh ala kitaabul fiqh ala al madahib al arba'a wax bu dee dañoo ragal fitna waaw bu boobaa nag waa ci loolu mooy ne ñoom gis seetlu wute bi newul ci ne est-ce que lële ku def lee baax na ku muur saxar kanam baax na baaxul lool kenn waxul ne baaxul li ñuy wax mooy est-ce que farata la wala du farata wala dañ koo sopp voilà foofu la foofu la ne ñee borom am yu njëkk yi neewoom loolu farata la ñi ci des ne déedéet du farata voilà kon ñu ngi kon ci dalilu deuxième partie ñu ne bokk na ci suñuy dalil ba léegi xadiis Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne ni imaam muslim moo ko solo na ko noon imaam sëriñum imaam ahmad na ko noon imaam an-Nasaa'i solo na ko yonent bi alayhi salaatu salaam daal di waar nit ñi daal di dem ci fa nga xamante ne nii mooy euh, fa jigéen ña nekk parti jigéen ñi euh, léegi mooy ba mu leen di wax naan saraxe leen ndax gis naa ne yéen yéeneen ñi ëpp safara am benn jigéen bu jóg Seydina Jaabir ne am benn jigéen bu jóg ci biir jigéen ñi saf safa alxaddayn ah, ñaari lexu ndaw soosu noonu jógoon mooy ki jógoon ne ko lima yaa rasulallah waa lan moo tax ñun ñu ëpp safara yow ma yow yonent bi alayhi salaam lan moo tax ndaw soos Seydina Jaabir nee na ndaw soosu noonu safaa alxaddayni ñaari lex yi dañu xaw a mel ni lu dañu amaale lu ñuul mel ni lu loo xam ne dafa soppeeku amaale lu ñuul mooy ah ñu ne ñoom ñu ne ah ñu ne leen wàll lan mooy seen dalil ñu ne mais mais nga foog ne kook bu doon dafa muur xar kanamam Seydina Jaabir radiyallahu anhu dina gis lex yi ba xam ne lex yi nii lañ mel ba mu koy décrire loolu day wane ne mais lex yaa ngi doon feeñ te loolu mooy kon xar kanam gi te yonent bi alayhi salaatu salaam moo dem di wax ak ñoom léegi ah, ñu ne loolu kon suñu dalil la ñu ne bokk na ci suñu dalil yi won ne xar kanam kenn du ko muur mooy du farata ñu muur ko jigéen muur xar kanamam naka noonu ak ñaari tenqam ñu ne may mooy xadiis sayduna alfadl ibn abbas doo magi sayduna abdullah ibn abbas bi alfadl ibn abbas keroog ci aj ji <coughs> nga xamante ne ni te sax xadiis boobu muttafaqun la mooy bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam ar dafal fadl dafa supporté woon bu doon tey moom lañ naan supporté ku toog ci ci fas waral keneen keneen nekk sa gannaaw loolu lañ naan da nga koo supporter wala engin nga teg waa ji ci ginnaaw wala moto ñu ne waa ji da koo supporter mu tegoon wa ardafa al fadla al fadl ibn abbas usaama sayna usaama la njëkk kii après nag mooy bi mu jógee euh, dëkk ba Arafat di dem Muzdalifa après mu jógee Muzdalifa nag di dem Mak di dem Mina al Fadl ibn Abbas la tegoon léegi xadiis boobu noonu ah sayyid al-Fadl ibn Abbas lan moo fa xew mooy ne dafa am benn jigéen mooy alxasamiya ndaw soo su ñëwul ñu doon laaj yoneen benn convoi bu ñëw di te mooy ajam gu mujj gi bi yonent mi alei satu salaam moom la mas aj sax ci l'islam am benn femme bu bokk ci convoi bi ñu ñëw di ko laaj mooy bi mu ko naan sama baay de de kiiwu aj da koo da koo dab farataay aj te aj est-ce mën naa ko ajal mooy laaj yooyu ak yooyu léegi ci hadis boobu te imaam Muslim indi mu gudd gudd gudd gudd gudd waaw mu ne eh, Seydina al-Fadl ibn dafa doon geestu ndaw soosu ndax ndaw si wa kanat imraatun naa dafa newoon ndaw su rafet a rafet léegi al mooy alfadl mi yonent mi alei woon muy gestu di xool ndaw si ndax am na ci riwaaye moom da doon xool alfadl alfadl tamit di ko xool léegi yonent mi alei seetlu affaire bi daal di jël euh, euh, loosu alfadl xëccaat bopp bi ngir mu xool fële Euh, am na ci yenn riwaaya bu ko bu ko tourné Seydina Al Abbas ne ko waa may yonent waaye saa saam waa mimma la ci lan moo tax nga daal di eh, eh, nga daal di tourné sa doq do nga tourné bopp sa doomu sa doomu baay tex bi di man <laughs> mooy léegi mooy mu daal di tourné fi muy ndaw si muy xool mu jël bopp bi xëcc bopp bi piir tourné bopp bi ne la ngir mu xool feneen waaw ñu ne bon eh, xadiis bii nii daa nga ne ma noo taxawal yow aj gi jigéen ñi aj gi aj gi jigéen ñi seet ñoom bu ñuy aj amuñ droit di def même ñi nga xam ne sax dañ ne muur xar kanam farata xam nañ ne aj jigéen du ci muur xar kanamam loolu ñépp a ngi d'accord kon nag lii nii yow bu dee Muzdalifa la jóge di dem Mina mooy génn taxallul amul mooy génnagul ci ak gi kon seen normal mu gis mu gis Seydina al Fadl gis ndaw si xar kanam ngi feeñ ne la waaye Seydina Ali ibn Abi Taalib dafa solo tamit xadiis bu mel nii ne boobu mu ngi xawoon bandama rama rasulullah al jamra te xadiis boobu xadiis la boo xamante ne nii sanadam bu baax la imaam at-Tirmidhi ak imaam Ahmad solo nañ ko comme ni nga xam ne noonu la ko boroom Fathul Baari yi di imaam alxaafis tudde mooy ne ci xadiis Seydina Ali boobu Seydina Ali dane xew-xew bi mu ngi xewoon eh, këne ndaw si da doon bi muy laaj mu ngi laaj ndaw eh, yonente mi alei satu salaam la muy laaj fooful ca jamra ya ginnaaw bi mu sànnee ba pare kon kay génn nañ taxallul am na bu ndaw bi kon nag le fait ñu ne waa léegi lan mooy seen dal mu ne mais xar kanamu ndaw si ndaw si dafa rafet nan la nan lañ xamee ne ndaw si dafa rafet nga foog ne bu doon dafa def burqa dafa dafa muur xar kanamam dinañ xam ne dafa rafet nan lañ koy xame mais mooy xar kanam gi dafa feeña te nag loolu gis nga bu doon ne loolu noonu warul yonent mi alei saatu salaam di faratala bu muur ko dina ci nit ñëpp nekk fi ba mu gis lii mu attiré ba muy turne boppu alfadle mi kon dina ne ko eh, yow ndaw soxna si muural sa xar kanam gi ndax farata la loola la lislaam la sa boroom digal moo tax am ngay ma am na xas ba bokk na ci ñi nga xam ne dañ ne mais xar ka muur xar kanam moom du farat moom nag da koo défendre défendre yuró yuró xam nga rek imam ibn Hazm comme ni muy def rek moom li ñu xamee rek moo tax <laughs> mu ne waaye waaye xam ngeen ne lii nii bu doon ne xar kanam awra la ñu war koo muur dañ koo war a muur waaye waaye xam nga ne waaye yonent waaye saar saam du bàyyi noonu ba loolu xew ci ba mu bàyyi ko noonu ndaw soosu xar kanam gi ñépp di ko gis kononte kon dina ko digal ne ko yooyu xëccal sa muuraay bi ba ci sa xar kanam gi wokk kon lool na te buñ ko doon ne dafa muuroon xar kanamam waaye waaye waay xam ngeen ne kon ah, ah, Seydina Abdullah ibn Abbas nan lay xame ne ndaw si dafa rab ba mu koy décrire loolu lañu wax sànq kon loolu lay wane ne kon muur xar kanam ci jigéen ñi du farata du farata ndax lii moom bu doon loolu la yeneen ma lay saat sam wax ko ah ñu ne am nañ beneen am nañ beneen ah, ñu ne mooy nettali bi nga xam ne ci la bi nga waxoon sànq euh, boobu dafa xaw niroog bii maa ngi ko doon jaawaleeg bii mooy bi mu àndeek ak naa Bilaal dem di waar nit ñi te xadis boobu mu ngi ci euh, <coughs> saxiix imaamul Buxaari na ko noon imaam Abu Daawud imaam An-Nasaa'i solo nañ ko moo ne Yonent mi alayhi salaatu salaam dane moom Seydina Abdullah ibn Abbaas mooy bi mu demee di leen digal ñu sarax nee na man imaam ibn Abbas ma gis leen moom ci la àndoon nee maa ngi gis jigéen ñi mooy mu ànd ak Seydina Bilaal nee maa ngi gis jigéen ñi fa ra'aytuhunna yahwayna bi aydihi bi aydihinna bi aydihinna fii fi bi Bilaal ñuy jël maa ngi gis ñuy jël seeni loxo di ko di ko di jël seeni loxo di def nii di jël ci seen loxo yi seen takkaay yeeg yooyu di sànni ci yére Bilaal ñu ne loolu mooy kay mooy mooñu seen loxo kon da doon feeñ ba laaj ibn baas wan gis ko kon kay loolu kay mooy wane ne kon kii nii e, da doon da doon da doon e, ñii seen loxo yi daluy feeñ kon jigéen ñi loolu du farata ci ñoom ñu ne am na beneen xadis ndaw soo si ñëwoon ne day jaawanteeg yonent mi aleyhi salaatu wa salaam te xadis boobu nekk ci sax ima ci kii sunanu abu imaam Abu Daawud te noonu na ko noonu la ko imaam al-Bayhaqi solo ne xadis boobu noonu yonent mi aleyhi salaatu salaam ndaw si dafa ñëw di jaayanteeg moom te fuddunuwul woon mu ne ko demal nga fuddunu ji bu pare ma door a jaayanteeg yow waaw léegi loolu kay hein loolu bu bu dul bu. bu dul woon day feeñ nan lay xame ne kii fuddaluwul ba ne ko demal nga fuddalu ji ba pare hein kon lii lii day wii yépp day wane ne euh, euh, muur xar kanam loolu noonu du farata voilà loolu du farata léegi nag ku ko def nag moo gën mooy muur sa xar kanam mooy loolu moo gën mais quand lii moo gën ak faratala la daa bokkul ndax boo nee moo gën mooy ku ko def baax na def nga li nga xam ne moo gën mais ku ko deful it def nga muuru kese kooku def na li baax te tamit kenn du obligé kenn ne ko lii li ngay def par force voilà surtout rawatina bu dee jamonoy fitna moom boobaa moom nga xam ne fii boobu dañ naan e, lële moo gën fopp fopp voilà te looloo taxoon sayyidatu Asma ci bële te sayyidatu Aïsha tamit te kii na ko nettali na mel na que ne ñoom bu buñ noon ci seen hawda ji seen biir am ay convois yu romb dañuy xëcc seen kii yi voilà seen seen ba ci seen xar kanam kon loolu ah mooy li nga xamante ne nii nag incha allah mooy li gën a dëgër que euh, muur xar kanam loolu du farat waaye waaye euh, léegi ci la ñuy comprendre waxu kàcckat yi noonu lañ leen di woowe naan euh, burqa ñoom burqaa rek la wax loolu bokkul ci diine ak fanatisme la ci diine loolu même ñi nga xamante ne muy waa jumhuur ñi ne loolu noonu sax du farata ñoom jàpp nañ ne moo gën te kenn wuutewul soxna soxnaa yonent ma lay noonu lañ doon def kon nag taxaw ne yow loolu noonu noonu gaa yi léegi diine léegi la rek diine Arabie saoudite la xam nga loolu moom mooy mooy man xaw ma kii wax loolu yow yii nii xadiis yi nii Arabie saoudite kañ la xew Arabie saoudite bi sao mamlakatu saoudia kañ la am quatre-vingts ans la am xaw ma trente-cinq année trente-cinq xaw ma la kii loolu la ko Saoud kii Ali Saoud waa Saoud moom kañ la mamlaka boobu xew royaume bi kañ la xew nga ne ñooñu ko ñoo ko fi génne moo tax nit booy wax nit boo eenee nit tax am na ñoo xam ne mbir mi lool la mooy comme que ñoom dañoo jàpp ñooñu seeni noon ndax loolu tamit mooy wax ji voilà léeg li ëpp muy vice versa ñiñ naan wahabi yi voilà gaa yi ñoom it ñu jàpp ñeneen ñi comme waa ñi nga xam ne ahlu tasawuf mooy jàpp na ñoom ay ahlu dalalul mubin la ñooñu ñi ci cànkutegul ku sànkutegul leer naññ lañu ñu ne bu biir ku nekk jàppal ko sa borom léegi nag loolu tamit du puuse nag ci ngay créer naan diw sama ñeneen ñi ñoo wax lii wala ñoo fi génn lii te demewul noonu mu mokki taxaw ne gàmmu weddi gàmmu loolu ci ci wahabiya yi la jóge loolu loolu loolu xaw ma nan la ko nit mën a tenir yow gàmmu ba muy ba ba bañ ko fi xewalee boroom xam-xam yëpp sax d'accorduñ ci ñoom ñépp d'accorduñ ci taaj sëriñu imaamu Nawawi rahmatullah alay ñépp d'accorduñu ci woon jamono jooj jamono yi dem ñépp d'accorduñ ci ba léegi nga bëgg ñëw ne léegi ñoom ñoo ko fi génne xam nga loolu mooy xaw ma xaw ma mooy vraiment manque de sérieux dëgg ak tamit ak genre naafiq gu nekk ci kiy wax loolu ndax loolu bu dee moo ko xam bu dee bu dee moo ko tey te am na ñoo xam ne xamuñ ci dara ñoom dañoo foog ne yii yëpp comme que ñoom loolu day wan ne xamuñ seen diine voilà mooy day wane ne eh loolu o o o o o xamuñ seen diine xamuñu ci dara bu dee ne tayuñu ko mooy xamuñu ci dara te nag bañ ci xamul dara waroo wax waroo wax moo tax ak ñi naan non burqaa moom dafa ëpp kat wala ëpp lan la ëppee lii moo gën nga naan ñi soxnaa yonent na sa sa noonu lañu doon def yow kay neel man sama madhab ak ñi ma àndal mooy ne waxu jumhur que li gën dëgër mooy ne loolu du farata samay dalil ngii yéen seeni dalil xam naa leen mais mën naa leen a tontu mais ñoom itam dañuy tontu ci dalil yi ah ah ñeneen ñi mais dañ naan la par exemple ndaw si nga ne euh, bu xadis say naa jaabir bi kuene lex bi daa xaw a changé xaw a ñuul mais dañ naan la kooku noonu ama la woon kooku noonu mais jaam la te ñépp xam nañ ne jaam ñi ñoom mën nañu bañ a muuru contrairement ak ñu libre ñi kon bu dee ñooñu noonu seen xar kanam seen xar kanam feej loolu grave ñoom am nañ tontu yooyu bu ñu foog ne affaire yi gars yi non yow yaay noot lii moo gën a dëgër fi man ndax dalil yi ma yor mën a tontu loolu it ñii dañ ciy am lu ñuy tontu ndax est-ce que loolu dafa tekki ne ama la ku ñuul ku fa ñuul rek mooy ama nga xam nga loolu tamit loolu lañ leen di delloowe kan moo leen ne léegi yéen même buñ leen yéen seen loolu lañ d'accord kan moo leen ne est-ce que sayyidatu ummu kii ummu ayman éthiopienne la waaw est yow moom léegi da nga naan léegi moom dafa ñuul kon moom ama la est-ce que ama la après ama la non non léegi ainsi de suite ainsi de suite mooy ne yu mel noonu noonu da mooy dañ leen dañ man lañ leen tontu mais pour wax la ne wax ji loolu la yow neel man lii moo gën dëgër ci man yor naa samay dalil mais nag bu ma dénigrer keneen ki ay bokkul ci diine dafa ëpp loolu waxu ku xamul dara la wala koo xam ne li muy wax xamu ko maîtriser wu ko wala kooku narkat la wala naafiq la buy wax voilà yow neel man moom lii man duma ko def waaye nag li garaaw gisoon nañ keroog bi ñuy gis euh, tarjama sayyidina xeetu ibn Khalifa nit ñoo xam ne yéen wooru ngeen mais ñi woor kon da ngeen tukki yéen da ngeen a woor ñi woorul ngeen mere leen mere sunnaa yonent alayhi salaatu salaam ak doxalu li nga xam ne moom la saxaaba yi doon doxal ba looloo tax mu ñaan yàlla ne jëlal sama bakkan mu génn àddina noonu moom Seydina Dihya ibn Khalifa radiyallahu anhu loolu moo ko raw yow jàngaleem yonent alayhi salaatu salaam say soxnaam doon lañ doon solo yow kay yow neen man lii gën a dëgër lii gën a dëgër mooy ne loolu ñoom kenn kenn werantewul ne ñoom noonu la mais bu dee ñeneen ñi ñoom bokk moom du farata ñu muur seen xar kanam mais ñëw ba koy bañ ba ñu koy def nga leen di saaga nala leer ne yow saaga woo kenn lu dul yonent bi lay salaatu salaam ngay saaga njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam nga saaga te boo ko defee à connaissance de cause yow waxuma la ay def nga bàkkaar mais yéeféer nga yéeféer nga ndax képp ku taxaw saaga yonent bi alayhi salaatu wassalaam kenn forcé la defu la dara ak sa plaisir nga def ko te ne jullit nga mais génn nga ci diine kon mooy yooyu dafa garaw gars yi def ko ay wax sa xalaat nga dégg ku nekk koo xam ne benn téere rek la jàng ñëw taxaw ci rajo yi di wax di firi lenn ñu ñëw di ko laaj yooyu muy wax ay dégâts di wax ay tojaange ci loo xam ne maîtriser wu ko kooku bu moytuwul mu ngi génne boppam ci diine te xamu ko mu ngi doon naafiq te xamu ko mu ngi jàppale naafiq yi te xamu ko yow diine ji lim baree wuute yow kay man lii la man moom lii laa gëm moom laa jaamoo sama borom te incha allah moom laa yar sama njaboot mais quand même ki def leneen sama mbokku guinéen bi nekk ci dëkk bi ci quartier bi moom gis ne lëla la muy muuroo noonu bu ma génn naan xool leen rek njuuma yiñ doon ah subhaanallah kon yow boo gisoon sayyidatu Aïsha danga naan njuuma la loolu lay tekki di boo ko gisoon danga naan njuuma la boo gisoon yaay Xafsa danga naan njuuma la ngay wax loolu mooy boo ko waxee kii jële nga ko wax rek loolu ma ko wax ndax li suñu boroom ne xoolal doomu aadama bi damay saaga te waru ko mu may saaga est ce que dafa taxaw ne saaga yàlla mais nee na day saaga climat bi temps bi ak dëhër di saaga temps bi te am na dëhër man maay dëhër man yàlla maa ko fi def man la yow kay bu dee waajoo xam ne dafa dafa dafa dafa ku def benn projet defar benn euh, oto walla dessin benn affaire nga ñëw saaga dessin bi mooy kan nga saaga ki ko fi def loolu kon nag sunnaa yonent ma saar sam yow bu dee dangaa ñëw di ŋàññi ki ko def mais ŋàññoo ko directement mais yonent ma lay saar sam ci boppam ngay ŋàññ kon nag gaa yooyu kàcckat yooyu nga xam ne xamuñ dara ci diine naan mbir mi dañ ko loolu loolu c'est les les fanatiques ak les rigoristes les rigoristes ci ci ci ci boroom xam-xam yi ñoo ko yan rigoristes ñoo ko wax yan ñoo ko wax yow ñii la wax lële sax d'accord nañ ci ne lii nii ko def baax na d'ailleurs moo gën a moo gën ci yenn jamono jamonoy fitna moo gën nga def noonu léegi yow yow mooy yow li nga wax la kenn waxul li nga wax amul kenn ku ko wax bu ma ay orientaliste diw oustaz diw yooyu moom taxul ñuy wax moom ay sëriñ diw nee na kooku amul àlluwa sax amul àlluwa ku amul àlloo moom taxul muy wax voilà kon nag loolu mooy kon këne euh, ci kon ci charte boobu lañ la waxoon la ñuy gise loolu mooy këne day muur yaram bi yépp sauf que nag wuute am na ci est-ce que xar kanam bi ci la ak tenq yi loolu lañ gis léegi beneen charte bi mooy yéerey ndaw si dafa war a nekk loo xam ne ah lu correct lay doon du loo xam ne fu mu ko sole ñépp fu mu jaar ñépp di ko gestu ndax suñu boroom nee na moo ne wala yubdiina na illa ma zahara minha bu ñuy nekk di wane seeni taar voilà di taxaw ci seetu yeeg xam ne li ma leen di tooñe seetu moom bu existé wul woon sax ngeen créé ko waaw lool la kon mooy tabarruj googu tabarruj mooy wone say taar ak di jaay ne man man am naa am naa am naa dënn am naa lii am naa doxin am naa yiire yu mel nii non non looloo loolu dañu ko tere mooy yére yi warula nekk loo xam ne fu mu jaar ñépp di gestu naan waaye waaye ñoo xam ne ñoom seeni solu yére lal naa kese lañ ci ut <laughs> yooyu xam nga ne taxul ñuy wax loolu taxul ñuy wax bokk na ci ba léegi ci charte yi mu nekk loo xamante ne ni du nekk lu yaraax du nekk lu yaraax ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam dana ñuy soloo noonu moom lay woowe kaasiyaatu naariyaat ñi nga xam ne nee ñoom ñaari kuréel a ngi ci samaw xeet ñoom safara lañ jëm waa ñoom ñooy waa safara dëgg-dëgg tiki gisaguma leen nag ndax xewaguñu bokk na ci nisaa'un kaasiyaatun aariyaat jigéen ñoo xam ne dinañu sol yaa subhaanallah waaye aariyaat mooy mu ngi mel ni soluñ dara loolu moom yaramu neen sax a ko tane mooy sol yoo xam ne dafay seere ba décrire forme fa mu tegu ñooñ nag la ne laa yadxulna aljannatu du ñu masa dugg àjjana xawma kande ne ñooñu moom mukk ñu dugg àjjana wala yajidna rihaha te du ñu masa mos li nga xam ne mooy xetu àjjana du leen xeeñ jamais wa inna rihaha la la tuujadu min masirati kada wa kada xadis boobu moom xadis bu siiw mu ngi sax imaam muslim te xetu àjjana ku doon nàngami nàngama nàngam nàngam di ku boo ko dandoon loolu di la la xeej mais ñii moom kon dañoo ñooy fa ñuy dugg sori nañ safara yal nañu ci yàlla musal voilà kon ñoom sol loo xam ne même luñ naan lu mat la mais seere lool lool dañ lool bokku ci moo tax maanaam li muur xar muur kanam te ku muur bopp kese sol yu seere ay jiin yu seere ay body yu see rek ooy taxul ñuy wax biceps yi di feeña ak mu décrire sa yaram wi ni mel sa ween yeeg fépp di feeñ loolu taxul ñuy wax waaw comme kan warula mel noonu mooy dafa war a yaatu kon dafa war a yaatu voilà moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam comme ni ko imaam ahmad daal di soloowe na ko noon imaam abu daawud soloo na lu xaw a mel noonu ba nga xamante ne nii euh, seydina dihya ibn xalifa dafa mayoon yonent mi aleyhi salaatu salaam benn yére mu daal di koy may seydina usaama yonent mi aleyhi salaatu salaam jox ko seydina usaama moom mu nee na ma jël ko jox ko sama soxna nee na yonent ma lay saab-saab ne ko mooy yére yooyu ñuy defaree Qubtiya muy ñuy defaree fali Copte mu ne ko lan moo tax euh, solo sa yére ba ma la joxoon mu ne ko dama koo jox dama ko jox sama soxna bi laa ko jox mu ne ko nag digalal sa soxna bi mu daal di ciy teg dara ci suuf ndax damay ragal an tasifa hajma idamiha ndax damay ragal loolu noonu ma la jox bu ko solee muy muy muy décrire li nga xam ne mooy waxum mooy yaram bi ci boppam même yax yi fi mu articulation yi da koy décrire na ci am nag lu mu ci teg kon voilà kon lool la lool la euh, muuru kese doyut léegi léeg sax nga ñàkk koo def euh, day tane ci genn wàll ndax yow image bu bon ngay joxe muuru ba pare gina seere li nga sol gaa yi naan é suñuy waawli bi nag gis kenn dëgg la nag moom nag moom dafa xam nag jamonoom nag dafa ànd ak jamonoom ay caaxaan la waaye tamit bokk na ci yi muy sol ndaw si mu bañ a nekk loo xam ne yow bu la soree ne le doo xàmmee kee góor la am jigéen la <laughs> ndax yonent mi alei salaatu salaam moo ne woon comme nim ne ci saxi imaamul Buxaari mu ne suñu boroom de rëbb na almutashabbihiina min arrijaali binnisaa walmutashabbihaati min annisaai birrijaal mu ne boroom bi subhaanahu wa de rëbb na ñi nga xamante ne ni ñooy niru nirulu ci góor ñi góor ñi nga xam ne ñoom dañuy nirulu jigéen jigéen góor ñoo xam ne foo leen fekk yi fi jigéen kese bëgg nirool ak jigéen ñi di tàppasanteeg di waxe comme jigéen ñi di dem sax bay solo ni ñuy solo aw may travesti la ñuy nekk wala sax ñu bañ koo àgg ba foofu waaye di nirul nirool ak ñoom seeni wax ak yépp fu mu waxee sax nga foog ne kii jigéen la mën a ñu buur yàlla daal na leen rëbb ci seenu tayeef bu dee nag yàlla noonu la ko binde moom nit la koo xam ne moom bu waxee da ngay foog ne kiy jigéen la tax baatu loolu mooy noonu la ko yàlla binde mais koo xam ne moom moo travail sens boobu fexe ba ma nga xam ne léegi noonu la mel li wiccaxi loxoo ko def loolu loolu ak jigéen vice sax jigéen koo xam ne moom day niru niru lu góor ndax moom nee na guerrier la bëgg a doon te pourtant mën naa nekk guerrière guerrier am na guerrière am wala déet bu dee samay tubaab leer na waaye nga xam ne boo ko séenee muy ñëw doo xam yow dangay ngay foog nekkee góor la sax nga koy foog tamit jiin xam nga ne yooyu moom nga xam ne kuy dox dangay fo doo foog ne sax moom moom kay ne góor la wala jigéen ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam comme li Seydina Abu Hurayra wax dane yonent mi aleyhi salaatu salaam la'ana rasulullah ar-rajulu ar-rajula yalbasu libsatal mar a talbasu libsatal rajul loolu mu ngi ci imaam ahmad soloo na ko ak taalibeem imaam abu daawud ci sanad bu wér mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne nee moom mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam da rëbb na góor guy sol yére jigéen ak jigéen guy sol yére góor aa yaa subhaanallah xoolali buur yàlla yi def dafa dëppale tey tey tey lañuy wax ci wolof taajaboon tam xarit <laughs> bésu tam xarit yaa subhaanallah xam ne bokk na ci suñu aada yi niñ koy doxale mooy ne góor ñi dañuy sol yérey jigéen jigéen ñu sol yérey góor ñuy taajaboon taajaboon xawma naka te sax lañ koy waxati ca bésub tamxarit nday ndeysaan comme tey guddik tamxarit xam nga loolu noonu moom lañuy tere nii mooy lu yàlla tere doo ko def ngir fonaan dañuy noo dañuy fo déedéet lu yàlla tere kenn du ko banaliser ndax banaalul lu yàlla tere kenn du ko banaliser moo tax seen théâtre yi ñuy def di julli di fowe julli ñooñu waxuma ñi koy def li mais ñi koy seetaan ci boppam am nañu bàkkaar ndax ñoo may gaay audience te yow yaa ngi ba pare di ci reetaan mooy dalaa boo ko xoolee dalaa war a mer dootoo ko xool ndax lool te boo amee possibilité ña koy def nga wax leen ko moo xam ci lettre yoo leen bind wala loolu naqarlu mbir mi wax leen ñu bàyyi loolu ñuy def xanaa lool mais def ko di ci kontaan ba di ko nettali naan sawaay yaa subhaanallah julli bi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam suñu borom di ko jox indi ko ba ci bi kaw asamaan yi fu malaaka man da àgg mbindeef mu dul alayhi salaatu ma su koo dépassé mu jox ko loolu gën a rëy ci lislaam loolu la ñuy fowe léegi ci suñu théâtre yi ñépp di reetaan ayna al ana boroom xam-xamu sénégalais ana ñi nga xamante nii seen diine jaral na leen dara jaral ñu dara ñun daal lu ñu xam suñu sëriñ ku laal suñu sëriñ ñun nga laal waaye diine ji moom dafa repp kese léeg-léeg sax duñ ci àgg ji dafa repp mooy dañuy participer ci affaire bi ndax ñoo koy seetaan di ci reetaan di ko nettali fu te ñu ñu xam la duñ leen wax dara yow bu dee kilifa diine nga mais loolu xanaa doo mën a yëgoo ci dara te kooku boo ko woon ñëwal tey tey bu newoon États-Unis laa wax dina dagg billet ñëw ndax yow fu mu lu mu man di jàpp bu newoon bureau biir biir ministère nga woote ne diw laa soxla gars yi lañ koy indee fa nga ne boo soxla boo leen soxlaa du yaay dem waaye ñoom ñuy ñëw loolu buur yàlla terale la ko lan la lan moo tax lan moo tax ndax diine ji nga xam ne si la sa maam ne woon nga toogal ko fi looloo tax loolu nga man ko waay waay bu dee diine ji la teg foofu moom nga gis ñu koy fowe nga toog xam ko yëg ko bàyyi noonu na la wóor ne fayoo naar ba xoroma te buur yàlla kullukum mas'ul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi képp kenn ci yéen de ab ab ab ab sàmm la te sàmm bu ne nag dinañu ko digal ci li nga xam ne moom lay doon sàmm koor gi ñu jàppe am po bu koor gi ñuy ñépp di fo di fowe dog xale yi di ko gis jàpp ni mbir yi mag ñi ñépp di reetaan di woor bu koor gi ñëwee tappale yu ne ñu ko théâtre ngir dog seen koor ay jaar fii ñu banaliser mbir mi yaa subhaanallah te lekk ci bëccëgu ramadan te amoo ngànt gu tax nga def ko min a'zamil kabaa'ir bokk na ci li gën màgg ci kabira goo man di def te wuur boobu la raw manoo ko fay sa dund giirub dund même bu dee dañ naan la fayal loolu mais la rëcc moom rëcc na la voilà léegi loolu nag naka koy banaliser ba tax ñoo xam ne ñu ñeme nag di bañatee woor léegi walla di def loolu waay waay ay na ay ana ana ana jullit ñi nga xam ne seen biine jaral na leen dara doo dégg mukk ñu manifester côté boobu wane seen naqar walla woote ci rajo bi mettit lu ko ku koy def sax dañ naan kii les ringards xoolal sa sa sa tarière bëgg nit ñi duñ féex féexal seen xol yi ci koor gi kon nag yooyu yëpp waxi caaxaan la te nag ku nekk buur yàlla dina la laaj paar bañ ci joué woon kon nag ah lii la yonent bi aleyhi salaatu wa tere ne góor guy sol yére jigéen jigéen guy sol li nga xam ne mooy yére góor amul taaja boon lañ ne dañuy taaja boon abdu jàmbaar xawma lan ñaari malaay kalaal yooyu yépp ay waxi caaxaan la yooyu di ko def di sol li ku nekk sol genre bu ne sol leneen li ñeneen loolu dañ koo tere du lu ñuy banaliser yàlla bu teree tereem kenn du ko banaliser waaye waaye xanaa xamu ngeen ki tere mooy kan waaye kon loolu <coughs> bokk na tamit ci charte yi mooy mu bañ a nekk yére boo xam ne moom waxoon nañ ko sànk mooy foo tourner yow leer na li nga sol foo tourner ñépp gis foo jaar ñépp di la xool o oh, lal naa nag donc yooyu lool xam nga yi nag góor ak jigéen a ci yem ah. góor ak jigéen a ci yem sol loo xam ne non tey tey ma cravaché moom gars yi xam ne du ma seen morom ah noo leen koy wane nga sol loo xam ne yow leer na ne foo jaar gars yi commandé hmm, non saa yi temps yi yaramam tàng na de saa yi Louis Vuitton yi lay Louis Vuitton lay génn léegi mooy moom yooyu la di seet mark yi yi gën cher nag ngir lan ngir li nit ñi wax déglul li yonent mi comme ni nga xam ne moom la nekk ci sunanu imaam Abu Daawud na ko noon imaam Ibn Maaja solo na ko ci sanad boo xam ne xasanu li gayrihi la mooy baax na boo leen boolee yeneen yi yonent bi muy xadiis Seydina Abdullah ibn Umar yonent bi alayhi salaatu salaam ne man labisa thawba shuhra fi dunya albasahu Allahu thawba madallatin yowma alqiyaama thumma ulhiba fiihi naara mu ne képp koo xamante ne ni képp lil umum ñépp góor ak jigéen a ci yam képp koo xam ne dangaa sol yéerey yéerey puukaréew yéerey gis leen ma yéerey bëgg siiw yaa subhaanallah ñu classé la nag ci les euh, kii bi high class bi ci gaa yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy VIP bi ñooy gaa yooyu ñu naan saay jet seteur la loolu rekk la ci neex wala ajaa ajaa tey moom bi mu teg moom kenn attanu ko ndeysaan ay waay waay waay waay bi bi piis waay fan la xanaa kii xanaa kii kay kii Dubaay la jóge mu ne képp koo xam ne danga sol yére bu mel noonu ngir loolu fii ci àddina buur yàlla dina la solal danga bëggoon a siiw contraire bi nag la lay defal yowmal qiyaam dina la solal yéerey toroxtaange yowmal qiyaam ginnaaw gi mu taal yéere yooyu ci biir safara mooy sànni la ak yéere biir safara ñu lakk fa ba jeex yaa subhaanallah kon nag ah kon nag kon nag nañu def attention jigéen nag léegi moom ce qui est bizarre euh, mooy am na droit yé mooy yére yi muy sol muy buubu yére yi muy sol muy buubu ba euh, bu ko defee mu man ci di suturlu euh, léegi nag ce qui est mooy ne dangay gis ay dañuy sol loo xam ne ci yeel yi la yem alors que l'islam mayoon na leen comme ni mu newee ci xadiis sayyidatu ummu salama bi allahu akbar bi nga xam ne ndax ni ñu digale góor moom may yéreem bi bañ a buubu c'est contraire ak jigéen jigéen yonentu Yàlla saar sam dane moom moom mën nañu cee teg lu toll ni vira euh, lu toll ni zira muy kude lu toll noonu mën nañ koo yokk ci seen yére yi muy wàcc ndax dafa war muur li nga xam ne mooy xadam yi dëggu tànkam yi te moom loolu mën naa nekk ci moom leen nga ne ma mais loolu loolu après bu buuboo fu muy jaar sobe bi nag buy julli ñu ne la loolu yonent ma lay saat saat nee na loolu noonu bu jaaree ci suuf si suuf si moo koy setal mooy laabal na ko yaa subhaanallah léegi moom c'est le contraire un monde à l'envers jigéen ñi ñooy cëkkal góor ñuy wàcce mooy boo gisee yéen jigéen yi ak seen façon jiin yooyu ñoom ñooy cëkkal léegi dañ koy sol wogos ko wogos ko ba ci yeel yi ba ci kaw ñu sol seeni bot ñu mënaan bot gaayin boobu gaa yi waajooju gaa di baskete ay basket voilà teg ko ci wogos kii sol ay kawas yu yem ci yeel yi mënaan yeel yi ci fi fi tëkk tëkk kii bi euh, tëstën bi après no waaw bu gàtt daal après ñoom ñooy cëkkal góor ñi nag moom nga gis góor ñu moom ñun ñoom suñu kii yi moom nga gis day laal suuf ba ba côté bi laal suuf da commencé bënn def lu ne muy monde en laver wala en laver wala iyaazu billah kon nag yooyu yépp mooy yi nga xamante ne nii kon ci gàttal mooy yi nga xam ne yooyu mooy li jëm ci muuraay ak solub jigéen gu incha allah bu ñu àggee bu ñu amee beneen occasion dinañ gis góor ñi tamit seen wàllug col ndax euh, xamuñu ci dara crise koros yeeg euh, yu ëpp yéeg yére yu ngandi yeeg ngandi yére yi nga xamante ne boo toogee ñu foog ne fukki nit a toog alors que kenn kepp nga waaw nga jël ñetti place te kenn kese nga façon yére yooyu yépp yu yu gudd yéeg yii di buuboog yére jat seteur yéeg yooyu yépp yooyu tamit incha allah bu ñu amee benn occasion bu ci siira bi bu ñuy waxee ci wàllu colkoog yi ñu def comme nii ci wàllu colkoog góor ñi ak danger bi na ngay sol loo xam ne yow day passé sa testin bi noonu de sa kii bi kaabu euh, yi voilà yooyu kon incha allah xam naa kon dañuy yem noonu tey pour li jëmoon ci masalatul xijaab kon nag ñu gis ne na nañu def attention ci wax yi ñuy wax ak yi nga xamante ne moom lañuy doxal ak di def attention ci njàngaleb yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko respecté walla bu ñëwee ñun ba ñun doxaluñu maa noppil te nga yem ci sa ñàkk doxal waaye nag kantaa taxaw ne keneen ki li muy def baaxul wala dafa ëpp dafa ëpp kese boo ko waxee lool rek wax nga loo xamante ne lu garaaw la loo xamante ne bu ko sa boroom tuub bu nanguwul sa tuub ci loolu mu may la nga tuub mu nangu ko mën na la ci mbugal mbugalu àddina ak alaaxira wal iyaazu billah kon nag loolu yàlla suñu borom daal di yombal nii mu bëggee jigéen ñuy solo jigéenu jullit ñi nga xam ne dem na ba feneen fi mu naan yaa nisa annabi lastunna ka ahadin min ginnaaw bi mu waxee loolu mu ne yaa nisa annabi bi mu nee qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniin wax leen digal leen ñu soloolu jot muuru pas musóoru ah muuru ndax musóoru bàyyi sa baat bi di feeñ loolu moom taxul ñuy wax déedéet du musóoru musóoru du loolu muuru sa baat feeñ sa xar kanam daal dina feeñ voilà mais musóoru moom taxul ñuy wax wala musóoru muuru ba pare daal di bàyyi sa nopp yi ngir or bi nga takk di feeñ boobu it ci caaxaan yi la bokk léegi moom tendance la moom loolu nag xam naa ñooñu dañoo bokk ci ibaadu disket yi yi gaa yi wax waaye yooyu noonu noonu waaw ngir wane or bi ci nopp yi ndax boobu dafa intérêt naissant yooyu nag intérêt naissant wul ca borom ba léegi kon yooyu noonu yal na suñu borom def kon suñu jigéen ñi ñu mën a wommatu ci lii xam ko womatu ku ci gis keneen kuy muuroo neneen noo xam ne l'islam d'accord na ci nga mën koo supporter boo gisee ku leen di dugg nga laay bu nga laay ko biir ne ko ah defal attention ndax lii kat am na boroom xam-xam yoo xam ne te saxa yo yonent ma lay saar-saam ci boppam ay soxnaam nii lañ doon muuroo dañ doon def burqa kon nag bu leen leen saaga naan afghan yi xool taliban yi yooyu di leen saaga ah, boobu yaa ngi saaga njàngalam yonent ma lay saar-saam te wax nañ danger yi ci ne kon nag mu dimbali ñu ba loolu ñu man cee wommat ñu nit góor ñi tamit lim ñu digal ñu soloo ko ñu koy respecté mu dimbali ñu ñu xam ko tamit te di ko toppatoo te di ko def lépp nag ñu def ko ngir topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam li nga xam ne moom képp lañu suñu boroom ne fa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko toppee de mooy di ngeen gindeeku kon nag ku bëgg gindeeku nag siraatal mustaqim dina ñoo ko ñaanoon suñu boroom nag dina siraatal mustaqim may waaye suñu boroom gindiñu ci yoon wi nga xam ne mooy wu coowooral wi